Mas'uud ibn Rukhaylata ibn A'id ibn Malik ibn Habib ibn Nabih ibn Tha'laba ibn Qunfuz ibn Khalawa ibn Sa'id Sa'id ibn Subay' ibn Subay' ibn Bakr ibn Ashja' al-Ashja'i muy Mas'uud di doomu Rukhayla Rukhayla di doomi A'id A'id di doomi Malik Malik di doomi Habib muy dem ba ci subay di doomi bakr bakr di doomi ashja mi nga xam ne moom lañ leen di woowe mooy seen maam di ashja ñoo tax ñu naan leen al ashja'i moom mii nag délégation bi nga xam ne moo doon bu ashja al imaam ibn saad solo na ne ñoom la moom mii moo leen jiite woon ci càllaleen bam manoon axbarana ali ibn muhammadin al-qurashiyu an abi ma'shar an yazid ibn rumaana wa muhammad ibn ka'bin mu ne nettali nañu moom al imaam ibn sa'd ali ibn muhammad al-qurashi mu jële ci abu ma'shar an yazid ibn rumaan mu jële ci yazid ibn rumaan ak muhammad ibn ka'bin al-quradi rahmatullah alayhi wa an abi bakrin al-hudali an ash-sha'bi wa an ali ibn mujahid wa an muhammad ibn ishaq ibn az-zuhri wa ikrimat ibn khalid ah muhammad ibn ishaq an az-zuhri an az-zuhri ñi ñoo juum ñu naan ibn zuhri ah, ci eh, tab'a bi ñoo juum muhammad ibn ishaq ah mooy càllale la woo mooy sëriñu imam ibn ishaq yi waxoon nañ la càllale bii li cëpp lan lañ ay dañoo nekk mursal an Ikrima ibn Xaalid siqala an ak Aasim ibn Umar ibn Qataada ak mu jële woon ko it ci yoonu Yaziid ibn Iyaad an Abdillah ibn Abi Bakr ibn Hazm mu ne wa an Salama ibn al-Alqama an Xaalid al-Haddaa an Abi Qilaaba mu ne fii rijalin min ahli al-ilmi yazidu ba'duhum ala ba'd ñenn ñi bi ñuy nettali dañu yokk mooy ñooy ëppal ñeneen ñi yokk ñooñu nag la ne sëriñam fii mu ko jële càllal yii yëpp xaalu nee na moom al imam ibn Sa'd fi tabaqat wa qadimat ashja'u ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam aam al-Khandaq wa hum mia sànq damaa juum euh, euh, ñoom du amu al ahzab non du amu kii nu mu tudd waaw moom la moom la ahzab si si si si voilà mu ne kon noonu la juum ma woon mu ne dafa euh, dëgmal waa ashja muy tribu des ashja dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam def délégation ñoom bañ jamono lañ ñëw mu ne amal xandaqi jamonoy xandaq mooy jamonoy al-Ahzab bi waa Quraysh ak seen allié ci Ghatafan ak ñi nga xam ne ci arab yi mere jullit ñi lañ mas a def def délégation ñëw ne dañuy boom ci jullit ñi ci seen biir réew Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne wahum mi'a ñoom nag cent lañu woon waaw mooy ñoom ñii cent lañu woon wahum mi'a ra'suhum ki leen jiite woon ki ne seen ki jiite woon délégation bi mooy kan mu ne mooy Mas'ud ibn Rukhayla muy Mas'ud ibn Rukhayla bii radiyallahu anhu al-Ashja'i fa nazalu shi'ba sala sala sala ñu daal wàcc xur woo wala mooy salan fa yonent bi alayhi salaam ne woon Seydina Abu Dar ida balagal bunyaanu salan faxruj minha ne ko woon bu tabax yi Medina di yokk di yokk ba àgg salan na nga génn dëkk bi waaw nga dem feneen nga dëkk fa moom Seydina Abu Dar al-Ghifari la doxaloon moo taxoon mu ne woon Arrabada village boobu la nga xam ne soriwul woon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam léegi na ñoom bi ñu ñëwee wàcc foofu kon fi nga xam ne mooy xurów sala fa xaraja ilayhim rasulullah yonent bi alayhi salaam génn dem ci ñoom wa amara wa lahum bi ahmaali tamr mu daal digal ngir julli ñi daal leen jox defal ay tàndarma yu bari yu yóbbal jox leen ci tàndarma ju bari ngir ganale leen ak tamit loo xam ne mën nañ ko yor bu ñuy dem fa qaalu ñoom ñu ne ko waa Ashja yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa na'lamu ahadan min qawmina aqrabu daaran minka minna waaw ñun xamuñu kenn mooy yeneen tribu yi nga xam ne en dehors de Médine ne ñun ñuy nii ñëw nañ daal di dal léegi fi nga xam ne mooy Salan fii ci côté Salan mooy fu jegewu ñu wàcc foo fële ci Salan ci xur woo wële ñu ne ko nag xamuñu kenn ah ci suñuy ñoñ ci waa Ashja ñu la gën a jege ñoo xam ne ñoo ñëw ba jege la gin laa jege nii ba dëkkaale yow wala aqalla adadan te xamuñu tamit ku ñu gën néew nombre waaw wa qad diqnaa bi harbika wa bi harbi qawmik fa ji'naa nuwaadi'uk ndax xam nga ñoom ñii li leen indiwoon mooy Mas'ud ibn Rukhayla waa Ashja dañu bowoon bokkoon ci ñu doon xeex ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñi nga xam ne bon comme arab yi temps yooyu ay noon lañ ko jàppoon parce que diine ju bees yi day nekk menace ci li nga xamante ni nii ci menace menace lay doon ci li nga xamante ni mooy seen façon yi ñuy dunde ñoom tribu yi léegi nag finalement ñu rendre les mu def délégation ñëw foofu la nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu nag la koy wax nii lañ koy wax nii ne ko Seydina Muhammad xamuñu ci suñu ñoñ ñi ci waa Ashjan ku la gën a jege ñëw ba dëkkaaleeg yow nii nekk Sal'a léegi ba pare te xamuñu ku ñu gën a néew ci ñoom mooy ñoo leen ëpp mooy ci waa Ashjan ñun nii mbooloo mii ñëw ñoo ci ëpp. te ñun nag xat nañu ci xeex bi ñu doon xeex ak yow mooy daal di noonu ak yow ak di xeex ak sa nit ñi mooy saxaaba yi lool daal dañoo mujj xat ci waaw léegi nag fa nit fa ji naa nuwaay di àq. fa waadi fa dañoo ñëw nag ngir daal léegi jàmmoo euh, am accord ak yow nangoo nekk ak yow hein daal di ñëw ngir daal euh, léegi bàyyi nañ xeex bi daal dëkk ak yow fii bu ko defee ñu bokk lépp ñun ñu bokk ci yéen yeneen ci ma lay sax nangul leen lool waaw. al imaam ibn Sa'd mu ne wa yuqaalu bal qadimat ashja'u ba'dama faraga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min bani Qurayza xam nga i dañ ne bii nii da ne fi mu wàcc mooy sal'a ci jamonoy ahzaab mu ne am na nag ñu ne non ginnaaw bi mu paree euh, euh, ci xare waa banu Qurayza yahuud yooyu yële doon jàppale waa ahzaab muy ñi nga xam ne ñooy. tribu bi mooy mooy coalisés yi ñëwoon ngir xeex alayhi salaatu wassalaam xam nga juif yi ci waa Banu Qurayza ñoo leen doon jàppale biñ paree foofu yonent mi alayhi salaatu wassalaam nar a dem Medina daal di bi àggee dellu ndax buntu ba lañ daal di fay gas xandax beeg yooyu ngir jàmmaarloog ñoom bañ paree mu dem këram nar a summeeku Seydina Jibril ne ko yow bu dee ne da ngay summi da ngay dindi say ngànnaay ñun malaaka yi dindiwuñ mu ne fu lu xew fan mu joxoñ ko ilaa Banu Qurayza ne foofu la xaax bi di amati léegi nag mu daal di koy digal saxaaba mi radiyallahu leen bu kenn julli al asra illaa ibani Qurayza bu kenn julli tàkkusaan lu dul fa banu Qurayza ak histoire bu siiw boo bële am ñu ne après bi mu paree foofu la ci la ñuy daal di ñëw waa Ashja ci la ñu ñëw waaw ne foofu foofu nag ñu ne wahum sab'a mi'a ñoom eh, kii lañu ñu woon sab'a mi'a mooy sept cents la woon waaw lañu cent la ñu woon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di leen def ak ñoom accord summa aslamu ba'da zalika mooy ginnaaw gi ñu daal di tuub ginnaaw loolu kon loolu mooy wafdu waa ashja te gi leen jiite woon di Mas'ud ibn mi nga xamante ne nii ibn A'id ibn Malik ibn ah, ah, ci di dem ba ci ibn ashja al ashjaiyu ah mu ne nag yonent mi aleyhi salaatu salaam ba leen defalee lool bañ tuub nag dañ saa jàpp benn jàkka bu nekk côté yoo yële ndax waxoon nañ la Medina bari nay jàkk ñu daal di jàkk daba ñu am benn jàkk foofale ci waa ashja ndax sori na ndax dafa sore biir dëkk bi looloo tax ñoom ñu wut foofale benn jàkk waa ashja comme ni nga xamante ne noonu la ko Umar ibn Shabba daldi shabba daldi solowee ci sanadam ba ci al imaam ibn Shihab mu jëla ko ci Seydina Urwa moom mu ne waa Ashja dañoo def délégation nekk 700 personnes ki leen jiite woon mooy Mas'ud ibn Ruxay ñu wàcc ca seen xur ñu jàpp foofule fa ñu ne masjida kon kooku mooy Seydina Mas'ud ibn Ruxayla ak wafdu Ashja radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahum wa ma'waahum